fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu anhuma wa ardaahuma fi albaabul awwal fi lxalq wala albaabul awwal fi lxalq fi faslun summa alkafaafu haahuna afdalu min faqrin wa min ghinan li daf'i maa ya'in wa saaxibul ghanaa'i in yakun shakuur yafqu ala di faaqatin kaana sabuur kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu muy wax ne léegi nag muy ñëw ci beneen affaire ginnaaw comme bi mu la waxee mbiri àddina daal yi fi xaraam yi fi lënt yu dagan yi sax sa dépend nit ka la tax rek mu koy wut bu dee puukarewante ëppalante dina am problème de bu dee nag ngir bànneexu loolu du tee dinañ ko ci xisaab waaw laaj ko waaw ndax nam ko amee dagan na ba mu ko amee nan la ko reesale waaw ak yoo yële léegi nag ndax sant na ci yàlla wala da cee da cee sukkandu ko dëgërloo ci ngir mooy yàlla waxoon na la nag li gën jàpp ci li la doy ak loo xam ne man nga cee dimbali jaam ñi ñu mucc ci yow yow nga mucc sa diine mucc ci ñoom waaw loolu moom xayrun wa sawa xayrun moo gën taw te yool nga ci yam mu ne la téyel loolu le léegi nag muy ñëw di wax beneen mbir mu nga xam nga boo duggee fii am na masala muy muy jañ boppam mooy waaw léegi nag loolu la lay leeral mu ne summa ginnaaw gi alkafaafu mooy am ci wërsëg loo xamante ne lu doy say aajo loolu mooy alkafaafu man daal yoruma loon a gàññe de waaye fu ma amee soxla rek borom bi tabaaraka faj ko mu ne loolu moom loolu noonu alkafaafu waa huna fii afdalu min moo gën lan la gën min faqrin ci ak ñàkk goo xamante ne nii moom la nit ki am wa min waxuma la moo gënu ñàkk kese mais moo gënu koom goo xamante ne nii yow man nga ko am li daf'i ma ya'in ngir mën a jañ li nga xam ne moo fiy gaaral te moo fi feeñ ci ay soxla yoo war a dox yoo war a faj ay aajo yoo xam ne sa aajo bopp la walla aajo koo xam ne yaa ko war a dundal mu ne am ci loo xam ne dalay doy di faj sa aajo saa su ne moo gën sax nga nekk moo gën waa ji nekk ñàkk ki nga xam ne am ñàkk way ñàkk la ndax kooku moom non seulement ay ay ay soxlaay boppam manu koo faj waaye léeg-léeg loolu da koy jañ da koy puus ci mu dem di laaj waaye mu ne waxuma la ko kese mais moo gën sax ki nga xamante ni moom lu ne gàññ waaw ci lii nii ñuy wax ngir jañ li nga xamante ne mooy li li gaaral li nga xam ne day feeñ ci ay yoo xam ne yu mu war a régler la yu mu war a faj yu mu war a dox te lool fokk mu daal di koy faj waaw wax li mu wax ba pare après ñu ñëw ne waaye wa saaxibul ganaa'i in yakun shakuur yafqu ala difaaqatin kaana sabuur léegi wax na la moom ki nga xam ne moo gën mooy saaxibu mooy alkafaaf waa ji nga xam ne moom li mu yor saa en tout yorul lu ne gàññ du ab ñàkk tamit waaye saa bu amee soxla dina fajoo borom bi dina ko faj kooku moo gën ki nga xam ne way ñàkkal ak ki nga xam ne way woomal la léegi nag mu des mais diggante way woomal beeg way ñàkk ji moom ku gën mu ne wa saaxibul xanaa yi waaw parce que bu dee du xinaa mooy ay way saaxibul al xinaa mooy way al xanaa u nag mooy li nit ki am mu doy ko ci am loo xam ne alal lay am yoo xamante ne ci lay mën a faj ay soxlaam man cee faj yeneen waaw woomal waaw kay mooy ci naan dafa woomal wa saaxibul xanaa yi aji ki nga xam ne dafa woomal moom in yakun shakur bu nekkee ne ci loolee ko borom bi tabaaraka wa taala defal da cee nekk di sant dong borom bi tabaaraka wa taala ci xéewal yi ko defal di ko dugal ginnaaw bi mu ko utee lu dagan utin wa dagan na fa mu ko dugal dagan na te mu ciy dimbali jaam yi di ci faj ay soxlaam ak fa soxlaay ñi nga xam ne dafa dafa war mu daal di leen dundal yor leen lépp mu def ko nag li wajhillaahi tabaaraka wa taala mu ne koo kee de bu nekkee di sant te loolu mooy sant du ci làmmeñ kese te yow alal ji fi yàlla bëgg nga def ko fi doo ko fi def naan rek alhamdulilah maa ngi sant yàlla déedéet bu dee day sant comme ni ñu ko wax nag kooku yafuq dina féete kaw yafuq dina féete kaw ala di faaqatin dina féete kaw ala di faaqatin ci kaw ki nga xamante ne boroom ñàkk la koo xam ne kaana sabuur nekk na di muñ nekk koo xam ne aju muñaakoon la xam na ku ñàkk léeg-léeg muñ ji du ci am du ci am choix du ci am pexe waaw surtout waaw bu dee ne ndax moom am na lu mu waaye daf koo ñàkk lu mu dunde sax amu ko te bëgg naa dund war naa dund comme ñépp mais daf ko ñàkk xam nga kooku mu ne finalement naa muñ euh, moom loolu day gën a simple day bo du lu simple de waxuma damay tuutaal lool de non non non parce que am na ñoo xamante ne nii ñàkk warulaay euh, lan ñekki la wolof yi wax <laughs> seetal leen ma loolu ngeen jéggal ma <laughs> ci wolof yi voilà taxulaa ñekki xaw ma waaw mooy taxul ñàkk warula tax nga jaay sa ngor di wax lu amul ngir nit ñi jox la loolu waroo koo def déedéet waaye di kemaande di laaj loolu way ñàkk ji ki nga xam ne moo mujjoo yépp ne ñàkk naa mais yooyu moom du ma ci dugg moom waaw ba pare yahsibuhumul jaahilu aghniya comme li alxuraan wax ki nga xam ne xamul seen situation te dëkkul ak ñoom dundul ak ñoom dañuy foog ne ñii dañoo woomal tellement mi na taafuf yi gis nga ba mu doon wax fële ñëw ndax téye buñ téye seen bopp ba duñ nekk di dasaawul di laaj nit ñee ka kemandee ka di wane waxoon nañ lañ laaj ñaari laaj la laaj ak sa loxo sa làmmeñ ak laaj boo xam ne yow sa xaal sa état sa sa sa biti yi ku la gis daanaka nga comporté wu mel noo xam ne daanaka ku la gis yéen la sarax loolu façon laaj la technique de laaj la ci laaj yi la bokk waaw même bu dee waxoo mais sa xaal moo laaj waaw. mu ne nag kookee di muñaakoon ñàkk tey muñaakoon ki nga xam ne dafa am tey sant yàlla ca la mu am di ci jaamu yàlla di ci dimbali jaam yi kooku moom moo ko féete kaw voilà léegi nag sëriñ bi radiyallahu anhu en fait fii nii day wax masala moo xam ne mu siiw la ci boroom xam-xam waaw dafay wax masala mu siiw comme ni nga xamante ne ni moo ci gàttal li nga xam ne moom la euh, al imaam al Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne borom masala bii moom boroom xam-xam yi dañ cee wax juróomi wax yu wuute waaw am na ñu njëkk ñi dañu ne mooy diggante ki ñàkk tey sant yàlla tey tey tey tey muñ ak ki nga xamante ne nii dafa ñàkk dafa am tey sant yàlla mais kan moo gën hein sëriñ bi wax na la na ki bu dee këre ñu bari nag mooy lii sëriñ bi wax lañ wax mooy lan li mu indi fii ndax ay wax yu wuute la moom da tànn li nga xam ne moom loolu la gis ne moo gën a waaw ndax wax yu wute la mu jàpp ne lii moo tax mu dogu ci sax ne ki nga xam ne wa saaxibul ganaa yi boroomu woom koom koom koom ko woomal bu dee dafa nekk koo xam ne shakur kooku yafuq ala vi faaxatin day féete kaw gi nga xam ne dafa ñàkk kaana sabuur koo xam ne dafa nekk nekk muñaakoon waaw sinon juróomi wax a ci am comme ni al imaamul Qurtubi wax mooy mu ñëw rek ne saalisuha nga ne ma ya luy lool ñu ne la boroom xam-xamu fiq yi nag foog nga xam <laughs> ñoom dañuy def lii <laughs> surtout Maliki yi <laughs> rahmatullah alayhi mooy ne la masala bi am na ñetti wax wala am na ñeenti wax ñu tëb rek ne la ñeenteel bi wala ñetteel bi wala ndax ñaari njëkk yi ñépp ko xam waaw bu ñëwee rek ne la saalisuha mooy mooy ñaari parce que ñaari njëkk yi ñëpp xam nañ ko mooy ñenn ñi dañ ne mais ki ñàkk day sant tey tey mun moo gën ñeneen ñi ne non ki am te moom la sëriñ bi wax nii ki am tey muñ te te doo tey sant yàlla ca la ko yàlla jox di ci dimbali jaam yi ko moo gën ki nga xam ne daa ñàkk di muñ loolu mooy wax bu njëkk beneen wax bi ne non kii muñ ki ñàkk tey muñ moo gën voilà moo tax nag mu tëb rek ne la saalisuha ñetteelu wax bi <laughs> voilà yow na nga nekk fa di wër naan waa yow mais kii moom waxul premier waxul deuxième ñëw rek nga am troisième non kii kii dafa juum deke yow yow yaa xamul <laughs> mooy mustalax la terminologie la façon waxin la boo xam ne ñoom dañ koy def ngir gagner du temps waaye ngir ngir ñawal xelu taalibe bi mu xam ne nekkul lu ñu ko waxul rek xamu ko li yomb la <laughs> voilà léegi kon mu ne saalisu waa ñetteel ñetti ñetteelu wax bi mooy lan <coughs> mu ne ñetteel bi mooy al afdalu li gën ci lii lépp nag mooy al kafaafu xam nga lii sëriñ bi moom la wax sëriñ bi da kafaafu fii moom moo gën mooy ki nga xamante ne nii xam nga waxe summa al kafaafu hahuna afdalu min faqrin wa min li daf'i ma ya ginnaaw lépp nag gis nga am loo xam ne yow daf lay doy sëkk loolu moo gën ki nga xam ne daa woomal lool ak ki nga xam ne daa ñàkk kooku ko gën moo tax ñetteelu wax bi moom waxul ne ki ki ñàkk gën wala ki am woomal di sant moo gën moom dane non ki gën mooy kële waaw mooy ki nga xam ne moom li mu am da koo doy sëkk alkafaafu mu ne loolu mooy ñetteel bi waaw rabi'uha mu ne ñeenteel bi ñu ne non affaire bi yaxtalifu bi ixtilaafil ashxaas non affaire bi daal mënuñu tëb a tëb noonu rek ni diw moo gën am na foo xam ne dëgg la ki ñàkk tey muñ dafay gën ki nga xam ne dafa woomal tey sant waaye am na ci jamono joo xam ne ah ki ki ki ki am ki woomal tey sant moo gën kii muñ tey ki ki ñàkk tey muñ tey mooy mën na gën kële léegi nag loolu ñoom ñu ne kon loolu la ça dépend rek ça dépend ci nit ñi tamit yooyu ça dépend quoi ñeneen ñi nag juróomeelu wax bi ñu ne loolu ak tawaquf ñoom dañ cee taxawindi ne déet ñun jëluñu mooy luñ ci yëy yàbbi bu ñu ne kii wa gën du ñu ne kii textes yi bari na ku nekk nag am na ay textes yoo xamante ne ay ay xadiis yoo xam ne moom ngay sukkandikoo waaw xam nga yonent bi alei salaatu salaam dafa wax benn wax boo xam ne eh, al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi daf koo def buntu waaye siinoo xadis boobu ñoom al imaamu Tirmidhi ñoom al imaamu Ibnu Maaja ak al imaamu Ahmad daal dinañ koy solo ndax al imaamul Buxaari bu dee moom dafa def baabul ci kitaabul at'ima baabu at-taa'imu shaakiru mithlu as-saa'imi as-saabir <laughs> yonent bi alayhi salaam moo ko wax waxu yonent bi alayhi salaam la moom mu def ko buntu amu ci parce que xadis bi remplirul ay conditions moo tax moom indiwul xadis boobu noonu soloo na ko nag ci al adabul mufrad euh, voilà al adabul mufrad Eh, foog naa foofu la ko soloo moom al imaamul Buxaari waaye nekkul ci saxix bi mais ci saxix bi da koo def buntu tudd ko ak ta'imu shaakir ki nga xam ne day joxe ñam tey sant mooy daa am moom lu mu lekk bay ba man sax loo xam ne da koy jox nit ñi di leen leel tey sant def loolu ak cant yàlla mislu kooku non kii lekk kii lekk nga naan la at-ta'im mooy kii lekk voilà <laughs> itam at'ama mooy joxe na al mut'imu walla kooku mooy kiy joxe ñam non ak ta'imu mooy kiy añ <laughs> non xam nga ni ñuy def nañ bàyyi bii di gi dem te damay ragal fayeen yi <laughs> xëcc ma fii ba ci kanam a kanam ndax li may wax daa am solo lool ci ñoom ngir nag ma të tenir leen en haleine <laughs> nañu xaar ba bii di ñëw di continuer ko wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamun ala al mursalin